al imaam al xaafiz an-Nawawi léegi nag mu ñëw ci ñaari xadis yi nga xam ne ñoo mujj te mu nekk xadis yoo xam ne yu ñu gisoon la yoo xam ne waxoon nañ la ko que ne yooyu ñeenti xadis la ñaari gisoo gisuñu leen woon ñoom lañ jeexal ni walillahi alhamdu wal minna yeneen ñaari nag yu ñu gisoon la ngir jeexal kitaabu hamdillahi ta'ala wa shukri baabu chapitre baabu fadlil hamdi wa shukri mooy xadis 1395. rawaan abi muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa maata waladul abdi qaala allahu ta'ala li malaa'ikatihi qabadtum walada abdi fayaquuluuna na'am fayaquulu qabadtum samarata fu'aadihi fa yaquluuna naam fa yaqul fa maada qaala abdi fa yaquluun hamidak wastarja' fa yaqulu allahu taala ubnuu li abdi baytan fi ljannati wa sammuuhu bayta alhamd rawaahu tirmiziyu rahimahu allahu taala wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu andil ñu xadis bi ah mu ne waan abi Muusa mu ngi jële ci Seydina Mawlana Abu Muusa al-Ash'ari muy Abdallah ibn Qays Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu siiwoon ci Abu Muusa Abu Muusa la ko nit ñi gën a xame waaye turam moo doon Abdallah bin Qays muy Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na idaa maata waladul bu dee doomu sama benn jaam dafa génn àddina ah bu dee sama doomu benn jaam dafa génn àddina qaala allahu taala lil malaayika borom bi li malaayikat yi day wax malaakaam yan malaakaam mooy malakul mawteeg ña koy jàppale <laughs> ñooñu lay am mais du malaaka yi ma ah. voilà <laughs> waaw moo borom ta kii ne woon bañ ko doon gis waxoon nañ ko Euh, muba al mubarak fuuri ne ay malakul mawti wa awaanuhu ah. <laughs> mooy malakul mawti ak ko ñuy jàppale malaka yi koy jàppale ci faat nit ñi ak jël bakkan yi ñooñ lay wax ne leen ah yéen xamaltum wala na am di yéen da ngeen jël sama doomu jàmbi fa na malaaka yi ne ko naam ah waaw loolu de moo xew borom bi fa yaqulu borom bi ne leen xamaltum samarata fuaadi da ngeen a jël li nga xam ne mooy fruit wu xolam waaw ndax doom fruit xolu waajur la ah fa yaquluuna naam ñu ne ko waaw léegi boroom bi neen fa yaqulu mu ne leen fa maada qaala abdi waa sama jaam bi lan la wax ba ngeen ko waxee lool ah ah lan la wax ba nga xamante ni noon ngeen ko wax lool lool ngeen def jël doomam ci ah malaaka yi ne fa yaqulu ñu ne xamidaka ah moom de daf laa sant wastarjaa mu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dellu ci borom bi tabaraka wa taala mais yaa ñu ko joxoon inna lillahi ñun ñëpp ñun ni nga jëlagul ak moom ni nga jël ak ñëpp lillah yow yàlla la ñeel wa inna ilayhi te ci moom dong raji'un na la dellu waaw ba mu lool nag ba malaaka waxe lool borom bi tabaraka wa taala te moo leen gën a xam mu ne leen fa yaqulu allahu taala borom bi nga xam ne moo kawite yéegudde ne leen ubnu li abdi bayta léegi tabaxal leen sama jaam bi ab néeg ab kër ab pare ab njiin waaw fil janna ca ajjana wa sammuuhu te na ngeen tuddee la nga xamante ne mooy néeg boobee baytal hamdi këru sant yàlla gi ndax damaa sant bi nga xam ne ci laa jël samarata fu aade di li nga xam ne mooy meññeefu xolam allahu akbar allahu akbar mu musiba bi ko yàlla teg ni mu diise mu muñ ko ngir yàlla delloo lépp ci yàlla yàlla tabaxal ko kër goo xam ne li mu def la ko tudde muy sant yàlla waaw Allahu akbar waaw mu ngi noonu ah, xam nga xadiis bi gisoon nañ ko xadiis neuf cent vingt-deux lañ ko gisoon mu doon ci chapitre cent cinquante de baabu maa yuqaalu inda al mayyiti mayyiti wa maa yaquluhu man maata may mayyit voilà foofu lañ ko gisoon waxoon nañ la wo foofu nag waxuñ la woon na bi dina ñëwaat <laughs> voilà mais xadis bi fii la ñëwaat parce que même eh, keroog may xool bi may xool xadis yi dama ko xool ma ne mais xadis bii moom même riyaad bi ma yor defuñ ci ne dina ñëwoon na mais dama ko xool ne hadith bi mu gisoon nañu ko hadith bi bu ma juumul gisoon nañu ko damay ragal nag ñu gisoon ko feneen mais man li ma jàpp mooy Riyad bi gis nañ ko parce que ba ñu gisee neuf cent vingt-deux la ma ne loolu gis nañ ko waaw waa waa ji defu ci benn ramz ñu defar téere bi defuñ ndax en général la ñuy def ne bii gisoon na romboon na mais am na yoo xam ne du ñu ko def ñoom du ñu dañ koy sauter bon loolu mooy doomu aadama mooy fekk lim day xaw a jafe léeg-léeg dina am bon yooyu nag euh, am na yu ñu ci yoom yu leen këri ci yoo xam ne à chaque fois dama ko doon dama koy jëlaat mais euh, ne bii moom ñoom defuñu ko léeg-léeg ma préciser ne ñoom defuñu ko waaye léeg-léeg du ko préciser voilà mais malgré loolu sax amaana ñun tamit <laughs> ndax kenn matul <laughs> yoo xam ne def defaat euh, hadis boobu gisoon nañ gisaat ko amaana du ñàkk bu dee ñoom defuñu ramz bi man itam defuma ci attention mais bii moom ni naka laa ko ne jàkk ne lii moom gisoon na ko voilà hadis bii moom gisoon nañu ko Euh, après ma def ci kanam ci téere bi def neuf cent vingt-deux ci marra neuf cent vingt-deux comme noonu ñu ko ñu ngi koy defe boo fàttale ko mooy foofu lañu ko gise woon voilà waaw mooy Abu sinaan moo ko moo ko doon nettali euh, bu ne euh, man damaa fa damaa damaa suul sama doom a Isa ibn sinaan la tuddoon ak taymi al-Hanafi al rahimahullahu taala mu ne man damaa suul sama benn doom dafantu ibni sinaanan doomam diñ ko doon dàkkantale dama ko dafa faatu bi gone ma daal di koy suul mu ne wa abu talha alxawlaani fekk abu talha alxawlaani ashaami rahimahullah alfilastini rahimahullah jaalisun ala shafiril qabri mu ngi woon ci peggu euh, xabru bi ma suul sama doom ji moom mu ngi fa toogoon fa lamma aradtu alxuruja axada bi yadi bi ma nag ba suul ko ba war a génn jóg génn pax mi nag génn suul ko di génn ngir suul ko nag ah, génn ci bàmmeel yi daal di dem mu jàpp sama loxo fa qaala ala ubashiruka ya aba sinan mu ne ma abu sinan ndax duma la bëggal qultu balaa ahakay xam nga fii tristesse dem na ko mooy li nga xam ne mooy màññeefu xolam lañ jël la suul nii waaw waa nga gis taabi'i yi ni ñu baaxe woon ci seen mbokk yi quoi bi mu gisee ne lii nii dal na ko muy tiisu metti mu am njàngat boo xam ne buñ jëlee ci rent bari saa saa boo xam ne moom xamoon na ko mu ne ko ndax duma la bëggal kon ah moom Abu Talha neen mu ne ko ah kay waaw balaa fa qaala haddathani ad-Dahhaak ibn Abdurrahmaan ibn Arzab mu ne ad-Dahhaak ibn Abdurrahmaan ibn Arzab de moo ma nettali an Abi Muusaa al-Ash'ari jëlee ci Abu Muusaa al-Ash'ari anna Rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam qaala idhaa maata waladul abdi qaala Allaahu li malaa'ikatihi qabattum walada abdi fa yaquluuna naam fa yaqulu qabadtum thamarata fu'aadihi fa yaquluuna naam fa yaqulu maadhaa qaala abdii fa yaquluuna hamidaka wastarja' fa yaqulu laa ubnu li abdii baytan fil janna wa sammuuhu baytal hamd haadhaa hadiithun gharib wasmu abi sinan isa ibn sinan noonu la ko imam abu isa at-tirmidhi yu andi woon voilà mooy gis nga bépp njàngat nag boo xam ne bees ci waroon a gis mooy gisoon nañ ko foofee lëkkaaleem ak buntu bi nag lenn la mooy lii nga xamante ne nit kii nga xam ne borom bi da koo teg nattu bu toll ni mu jël doomam doo xamante ne mooy doomam ju ndaw la wala koo xamante ne doomam rek waaw koo xamante daa est waaw ci xolam borom bi faat ko waaw waaw loolu nag mën na nekk xale mën na nekk magan ah, boo xamante ne nii Euh, bàyyi ji daanaka foo ko fekk ñooy ànd da ngay mel sax waa ñii finalement surtout bu xale bi comment gaawee njool nga ngay foog ne ñii ay moroom lañu tuut waaw fu mu nekk daanaka ñooy ànd ñaan ñii moom borom bi daal di jël doom ji xam nga ko tristesse dina ko dugg day wéet waaw day wéet wéet wéet waaw day wéet quoi waaw léegi bu santee yàlla xam na yàllaa ko joxoon sant yàlla jamono yi ko borom bi defal mu xam doomam ji nekkoon ak moom fàttaliku xéewal yañ doon nekk jamonoy ree jamonoy kas jamonoy nekk ci xéewal jamonoy jaamu yàlla ensemble jamonoy yooyu mu mu fàttaliku xéewal gu rëy googee ko yàlla defaloon te amul dara lu mu def lu tax mu mérité loolu mu sant yàlla waaw mu sant yàlla moo tax xamidaka jëlal nga ko de comme ñu wax la yore saa saa yónnee woon sayyidatu Zaynab radiyallahu anha inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata borom bi dala ñeel li mu jël waaye hmm, li mu joxe sax moo ko moom sant yàlla mi nga xam ne moo la boole woon ak moom moo la xam loo nit ku mel nii ah taalama ahsana ilay wa ahsanta ilay yàgg ngaa def yiw ci moom rafetal moom itam mu rafetal ci loolu lépp mayukat la yàlla nga sant yàlla moomee def loolu nga sant ko ci loolee moo tax xamidaka sant na la ba pare nag nga def li nga xam ne moom la borom bi jàngale waaw wa ñi nga xam ne ida asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa bashir as-sabirin waaw borom bi wax yonentam alayhi salatu wassalam ne ko bëggalal way muñkat mooy ñam mooy ñi nga xam ne ida asabatuhum musiba bu leenum musiba dalee laal leen qaalu dañu naan inna lillahi ñun de yàllaa ñu moom ci moom lañ jóge te moom la ñuy dellu wa inna ilayhi raji'un nag moom moom lañ jóge ci moom lañuy dellu moom la naa istarja mooy delloo lépp ci loxoy borom bi te xam ne ah eh, namm nammam te see fiy dawa ah, voilà namm nammam képp la waaw fa ma sha'a kaan wa ma lam yasha lam yakun li ko soob kefee am ah tal kullu shay'in bi ajalin musamma mbir mu nekk da koo defal dëxal boo xam ne bu mu tudd la waaw ku sa àpp jotul nag ah jotawul waaye bu jotee kenn mënu ci dara waaw kenn mënu ci dara nga sant yàlla mi la defal xéewalu euh, nga am doom joo xamante ne doon nga nekk di ànd di def yiw muy def yiw ngeen di kii nga koy tette ba ni nga xam ne borom bi def ko mu nekk moo xam mage na wala sax li ñu kii lu mu kii rek lu mu metti metti boo xoolee xéewal goo nga sant yàlla delloo mbir mi ci borom bi léegi nag loolu mu def lu rafet loolu borom bi fayee ko hal jazaa'u ihsaan illa al ihsaan est payut lu yiw nekk lu yiw waaw aji mu gi nga xam ne lii waaw waaw loolu est du yiw ah kay borom bi nag ne malaaka yi ubnu li abdi bayta waaw tabaxal leen sama jaam waaw borom bi tudde ko jaamam abdi allah daw sharaf sama jaam ab néeg ab jénni ab pare fil janna ca ajjana te kër googu day am tur maa koy tudd maa koy maa koy maa koy maa koy maa koy maa koy jox tur man borom bi wa sammuhu tudd leen ko baytal bi kon ñi nga xam ne ñoom ñooy ngëneelu sant yàlla mooy boo sante yàlla ci anam eh, jamono yu mel nii borom bi lam lay faye kër gam lay faye biir àjjana da koy tudde ngëneelu mooy alhamd baytul hamd <laughs> waaw kërug sant yàlla gi kër gii nga xamante ne nii ki ko moom sant yàllaa tax ma tabaxal ko kon nag wallahi baabu fadlil hamdi wa shukr ngëneelu sant yàlla tudd yàlla kon nag mu ngi noonu lëkkaalee ma ngoog al imam nawawi rahimahullahu ta'ala moon di bi nga xam ne moo ci teguta mooy le dernier ñoom itam xadis la boo xam ne romboon muy xadis mille trois cent quatre-vingt-seize mun a waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha inna allaha la yardaa 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata fa yahmaduhu 'alayha wa yashrabu ash-sharbata fa yahmaduhu alayha rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu daal li indi hadiis bi nag waaw mu ne wa an Anas mu ngi jëli Seydina Mawlana Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allah dëgg-dëgg yàlla ta'ala mi kawe te yéegu de la yarda nekk na koo xam ne ku gërëm la anil abdi ci jaam bi yàqulal akla mu lekk fekk mu lekk ak lekkam moo hadis bi bañ koy dëkkee gis hadis cent quarante la njëkkoon a romb chapitre treize baabum fii bayaani kasrati turuqil xayr mu ne woon ar-raabi' wal ishruun an anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'aala la yardaa an al-'abdi an ya'kula al-akla fa yahmaduhu 'alayha wa yashraba ash-sharba fa yahmaduhu 'alayha rawaahu muslim mu ne wal aklatu bi fathi al-hamza wa hiya al-ghadwa aw al-'ashwa voilà mooy ak añ wala ak reer mooy li ngay lekk jamonoy añ wala jamonoy reer kon mooy boroom bi day gërëm ci jaam bi bu dee daa lekk lekk bi boo xam daa lekk mu añ wala mu reer waaye lu gën a sax large añ ak reer mooy mu ñoganaku wala mu grignoter wala yooyu yëpp lépp lu mu dugal ci biiram fa yahmaduhu alayha mu sant yàlla ci xéewalu lekk plat boobee nga xam ne moom la ko borom bi daal di jox wala gales boobee wala euh, euh, fast food boobee wala li nga xam ne shawarma googee wala bi nga xam ne moom la ko borom bi xéewale ba man koo lekk waaw mu sant borom bi daa gërëm ci jaam bi lool bu lekkee daal di koy sant wa yashriba waaye mu wa yashrab mu daal di naan ak sharba ak naan waaw naan bisaab naan jinjeer naan café naan ndox naan ci xeetu yi nga xam ne ñoomin oasis ak ñoomin naanu yi nga naan mashrubaat yi yi nga xamante ne nii dañ koo xam ah, yu dagan yi mu naan ko fa yahmaduhu alayha mu daal di ko ci sant borom bi daa gërëm loolu waaw dafa bëgg lool mu ne hadis bi rawahu muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaji rahimahullah soloo na ko léegi hadis bi kon waxoon nañ la romb na cent quarante mais gisoon nañ ko si quatre cent ñaari yoon lañ ko gisoon lii mooy ñetteelu yoon bi nga xam ne ci la hadis bi di ñëw voilà ñëwoon na xadis quatre cent trente six mooy xadis ba nga xamante ne ni moo doon euh, ci chapitre cinquante et un baabu raja indi woon na ko foofu waxoon nañ la romboon na cent quarante ñëwaat war na ñëwaat mille trois cent quatre-vingt-seize bii nag mooy dernier bi nga xamante ne ni ci lay ñëw waaw bii ci la mujj ci la ñëw lépp loo xam ne moom lañ ci waroon wax waxoon nañ ko bañ ko njëkkee gis léegi bu dee am na dara rek lees ci yokk mooy lëkkaale mug suñu bunt bi nga xam ne moom lay wax euh, tey tëje kitaabu hamdillahi taala wa shukri di baabu fadlil hamdi wa shukri bunt bi wax ngeneelu euh, sant yàlla ak di ko euh, doollee njikkal di ko shukru gis nga fii shukru bi daa ñëw mooy xéewal gim la jox mooy xéewalu lekk nga sant ko loolu moo doon fàttalikul suñu jotaay bu njëkk bi bi nga xam ne ci lañ doon gis entre la différence al farq bayna al hamd wa shukr que ne shukr moom day nekk ci loo xam ne lu ñu la defal an yadin hamd nag day nekk an yadin wa an ghayri yad mën na nekk ci loo xam daa am luñ la defal wala sax defalu la waaye mooy ci yor yu mat yi wala jikko ya nga xam ne moom la ak melo ya mu nit ke yor wala bu dee nit la wala borom bi melo yam mel ak meloy mat yeeg yooyu nga koy sant ci loolu waaye it mën nga ko sant parce que daf laa xamd parce que daa am lu mu la defal waaye shukru moom du nekk lu dul ci daa am lu mu la defaloon lii nag moo tax mu ne boroom bi daa sant euh, euh, daa gërëm waaw bu lekkee an yahmadahu gis nga mu utiliser yahmad waaw boo lekkee ngay sant yàlla ki li nga xamante ne alhamdulillahi alladhi at'amana hada comme loolu sant yàlla mi nga xam ne moom de moo ñu wërsëgal lii kom ni ko ne saa sam doon ñaane warzaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa mu wërsëgal ma ci loo xam ne ce n'est pas que euh, man dama am pexe yu yu yu bien yoo xam ne tout le temps damay trouver sama nourriture moo tax wala boog sama am kàttan xam ne déedéet loolu yëpp yàlla la laa hawla laka ya abd wala quwwa innama al hawlu euh, wal quwwatu lillahi jami'a voilà loolu lépp ngir yàlla la mooy loolu borom bi da koo gërëm ci jaam bi mooy ba nga sant ba nga ba mu la defalee xéewal nga bañ a nekk koo xam ne yow doo reconnaissant nga nekk benn purux doo gërëm ñamu daaw wala doo sant ki nga xam ne borom bi moom ci boppam mi nga xam ne mooy mooy ndayu cosaan mooy cosaanu euh, di ndayu xéewal yi ci yow nga daal di koy tege nee bañ koo sant waaw waaw yow lekk sa plateau ceeb waaw di sant sëriñ diw loolu da ñàkk xam moo tax fàtte yàlla loolu ñàkk xam la xanaa xamoo ne bu dee ne sëriñ bi waaw man nga koo sant wala diw la sax waaw Issa Ndiaye mais de ah wala mère Daba mii de wuu waaye fi ma génne mais loolu est ce doo sant yàlla da sant yàlla mi nga xam ne moo tax mère Daba daal di lay jox mbir mi da ngay sant yàlla sant mère Daba gërëm mère Daba ci lim la defal. waaw mais bàyyi yàlla fàtte yàlla bàyyi fàtte sax meer daba mi la joxal te naan lii def xéewalu sëriñ diw la loolu ak kannasolo ak ñàkk xam dara waaw waaw loolu bàyyi yàlla fee di sant sëriñ diw jaam li yow koo xam ne yow ku la ne li muy lekk sax yëg na ko li ngay lekk fan la ko yëgee xamu ci dara waaw <laughs> xamu ci dara dalaa yëgul sax waaw waaye yàlla mi nga xam ne moo la moo la xëccal loolu defal la ko moom nga koy weddi ah moom manoo ko sant lan moo tax sant yàlla ginu la neex mais alhamdulilah mi nga xam ne Serigne ma nga doon wax moom loolu la doon defar ah. voilà parce que loolu mooy li ko war mooy li la war yow yow nga bàyyi li la war di sant jaam ni yow moom boo xam ne moom li ko war ci la newoon <laughs> ñun dañoo feebar ñu léegi nag ñu jàpp ne loolooy wane ne waa ji loolu mooy ak taalibi loolu du taalibi loolu ñàkk xam la waaw ku xamul nag ñu xamal la kantaar ak koo xam day dox dox lu ginnaaw bi mu xamee kooku nañ ko bàyyi muy dox dox lu voilà <laughs> waaye mbir mi mooy sa boo lekkee santal yàlla alhamdulillah loolu moo gën a simple gën a neex nga am ci tiyaaba waaw waaw te bañ di jël xéewalu yàlla yi di ko askane la ay jaam jaam yi dara lañ la ko defalul yàlla nag dina def intermédiaire comme li ma wax léegi maire dabaag yooyu mu leer ne kii ah saaku ceeb bii de di wala ko jox nga sant ko gërëm ko yàlla barkel ko fay ko ne ko jazaakallaahu xayra waaye ki ngay sant dëgg-dëgg ndax sant boobu bu amul doo sant yàlla dëgg-dëgg man lam yaskurillah naasa lam yaskurillah ku dul sant nit ñi hein ku dul sant nit ñi euh, moom du sant euh, yàlla dëgg-dëgg ah parce que borom bi yow xéewal yi daa am ci ñu mu ko jaarale lu bari ci yow waaye loolu ça veut pas dire que da sant ay nit bàyyi yàlla ah loolu fan lañ ko déggee fan lañu amee dégg-déggin bu yées boobu bàyyi yàlla tamit di sant ay jaam boo xamante ne yow xéewal ji sax daa leerul ne moo la ko jox waaw daa leerul ne moo la ko jox da am yaakaar bu rafet kese waaw lu ñëw nga ne ci moom la jógee parce que da ko yaa ko jàppe noonu kan moo la ko wax mbir mi ci yàlla la jóge qulil fadlu lillah waaw al fadlu lillah li yonent baay saa saa wax ci nekk santal nit ñi bu dee ki nga xam ne xéewal jëla yàlla defal daa jaare ci moom bu fi nekk di guuxi rax di jaay ne da nga koo yeyoo loolu uh, ak mbaadolla la voilà <laughs> ak mbaadolla la waaw lu ñu la defal ngay guuxi rax naan dama koo yeyoo <laughs> Seydil Haaji Mansour doon wax <laughs> ne loolu la ko baayam ak Seydil Haaji uh, Abu Bakr uh, si doon wax ko doom bokk na wala ci mbaadoo law kamaa kaala lépp luñ la defal ngay guuxi lax naan dama koo yeyoo waaw ndax yorent bari saa moo xadiis bi nga xam ne mu ngi ci euh, at yi solo na mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad mu ne man lam yashkuri naasa lam yashkurillah waaw yorent bari saa saa ne ku sant nit ñi doo sant yàlla dëgg-dëgg waaw waaw bu boroom bi jaaree si diggante ak moom am ñu mu fa defal sant leen waaw waaw kon nag mu ngi noonee waaw nit ñi di rafetal ci yow rafetal euh, euh, euh, jazaa'ul ihsaan illal ihsaan mooy sant ne jazaakallaahu xayra waaw kon nag bul suul xéewalu nit yi yiñ def ci yow waaw waaw bu la yàlla mayee yenn yi nga feeñ ci wàllu xam-xam ak ndàngam bul fàtte ñi nga xam ne ñoo la xamal de waaw bul samp sa bopp rek di centré lépp comme si yow lii yëpp ci yow kese la alors que am na ñoo xam ne boroom bi ci ñoom la jaarale ñooñ dee leen sant di leen ñaanal la imaamu ahmad doon wax naan ñeenti nit a ngi saa bu ma xëyee fajar wala jamono yi nga xam ne wala guddi sama ñaan yi gën a yaakaarul dama leen di ñaan du ma leen fàtte mukk <laughs> mu wax ñaari waajuram imaam ash-Shafi'i ak euh, Abu Zur'a voilà <laughs> mu ne ñii moom saabu moom ñaanam yi mu gine yaakaar lu moom imaamu ahmad da leen di ñaan loolu mooy sant yàlla waaw mooy sant def na li man lam yashkuri naas lam yashkurillah waaw waaw kay loolu daa am solo <clears throat> wallahu taala kon nag ci kaw noonu jeexal nañ téere bi jeexal nañ li nga xam ne mooy buntu bii bii di ñëw insha allah ñu daal di dugg nag ci beneenu téere téere bu ama am bu bu xam ne nag